moom turam moo doon Utaarid Utaaridu ibnu Xaajib ibnu Zuraara ibnu Udus ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Daarim ibnu Maalik ibnu Xandala ibnu Maalik ibnu Zayd Manaata ibnu Tamim at-Tamimiyu Abu Ikrima mooy Utaarid la tuddoon di doomu Xaajib Xaajib boobee di doomi Zuraara Zuraara di doomi Udus Udus di doomu Zayd Zayd di doomi Abdullah Abdullah di doomi Daarim Daarim di doomi Maalik Malik boobu di doomi Hanzala Hanzala di doomi Malik Malik boobu la di doomi Zayd Mana Zayd Mana moom nag mooy doomu Tamim bi nga xam ne moom lañ leen di dàkkantele at-Tamimiyu ci waa Bani Tamim seen nisba seen identité ci seen maam bi di Tamim moo tax ñu naan leen wax banu tamim moom utaarid moom utaarid a dakkantaram moo doon abu ikrima abu ikrima léegi moom Seydina Utaarid bii ay mbiram dafa feeñ ci jamonoy wufuud yi dafa feeñ ci jamonoy wufuud yi léegi bi nga xam ne ci la délégation yu ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam ci la ah waa banu tamim di ñëw bi ñuy ñëw Utarid mi bokkoon ci seen kilifa yi daldi ñëw àndaale ci imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhi day solo di nettali ci al-Maghaazi ci ay sanadam bi sanadin da'if mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yónni Busr ibn Sufyaan al-Adawiyu ngir mu dem dajale zakaatu waa Xuzaa waa Xuzaa jamono ji ñu bari presque bu dul ñépp tuub nañu parce que jamono ji al imaam ibn Saad raxmatullaahi aleyhi nee na mu ngi xew ci sanata tis'in ci neuvième année bi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam nee na ci la xew-xew bii xew te boobu fekk na fatxu Makka am te fatxu Makka li ko waroon mooy dal gu waa Banu Bakr daloon ci waa Xuzaa ne woon allié wu aleyhi salaatu wassalaam ubbi nañ Makka ba wa Makka nekk bilaadul islaam Makka nekk bilaadul islaam waa Xuzaa ñu bari tuub nañ ñoom nag bi ñuy joxe azaka bi zakat yi ndax wax nañ la jamono yii zakat yi commencé woon na alayhi salaatu wassalaam tàmbali woon na di yónni nit ñi ñuy dem di kolekte ji zakat yi ci la yónnee Busr ibn Sufyaan al-Adawi radiyallahu anhu moom masoon nañu ko gis walillahi alhamdu wal minna mu yónni ko ngir mu dem dajale zakat waa Xuzaa waa banul anbari ba mbooloo ci waa banu tamim waa banu anbar ab clan la ci biir la grande tribu des banu tamim ñu dajaloo ngir tere waa xusan a joxe fi zakat waaw te mën a mettroon nañ leen en garde ne leen ah des bu ngeen defee loolu yéen a ngi risque nag yeneen time lay saar saam dal seen kaw mais yi il s'en fout faale wuñ yooyu yëpp bañuñ lu dul ne zakat bi du fi jógee waa Xuzaa du ngeen joxe zakat waaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni seydina Uyayna ibn Hisn di sayyidu bani Fazaara boole ko cinquante warkat ay gawar mu daldi dem ñoo xam nag benn muhaajir bokk ci benn lamsaar yi bokk ci mu daldi dem dal ci waa banul anbar yi bi mu dalee ci ñoom nag jàpp ñu jàpp ci onze góor ak onze jigéen jàpp ci ay trente ñoo xamante ne nii ay gone lañu yooyu ay jaam ci noonu nag nee na looloo waral fa wafada ba'da dhalika ru'asaa'u bani tamim minhum utaarid haajib waaw mu ne moom imaam al bi sanadin da'if këne ci noonu nag ci la délégation kilifaay banu tamim yi ru'asa gis nga parce que amuñu woon buur moo tax al aqran ibn xaabis jotoon nañu gisoon tarjamaam moom dañ naan sayyidu bani tamim waaye waxoon nañ la sang yi day bari moom ci sang yi la bokk te bokk na ci délégation bi ci noonu lañ ñëwee ci aleyhi salaatu wassalaam def délégation mu ne minhum bokk na ci ñoom utaarid ibn xaajib muy utaarid ibn xaajib mi ibn zuraara ibn udus léegi nag bi ñu ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam délégation waa banu tamim bi al imaamu ibn isaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne bi ñu agsee imaam ibn isxaaq nee na ñoom rekk ñëwuñu woon wa maahum uyeynat ibn xisn ibn xudayfa ibn badr alfazaari waqad kaana al aqra ibn xaabis wa uyeynat ibn xisn shahidaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatxa makkata wa xunaynan wa taayif mu ne bokkoon nañ ci biñ ñëwee délégation bi Uyayna ñëwoon na ànd ak ñoom nga ne ma ah, Uyayna nga ne la waaw ibn Badr al-Fazari sayyidu bani Fazara nga ne ma waa ma foog ne Uyayna moo leen songoon ba dal seen kaw ba jàpp ci ñoom ay prisonniers am ñu faat ci ñoom moom la yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon yàlla waaw moom la yónni woon waaye Medina la ne woon bi mu leen gisee ñuy ñëw mu dugg ci seen biir parce que Uyayna bul fàtte ne xaritu al Aqra la woon ibn Haabis sayyidu bani Tamim waxoon nañ la nag ne euh, waa banu tamim tribu bu rëy la tribu bu rëy la comme Quraysh ni ngay amee banu abdiddar banu haashim banu umayya ak ñeneen ak ñeneen noonu nga amee ci waa banu waa banu tamim ñu mel noon don banu anbar Uyayna al al Aqra tuuboon na sayyidu bani Tamim mais waa banu Tamim rek tuubuñu woon waa banul Anbar ñii bañ dalee ci yonent ci ci ci ci waa Xuzaa ne du ngeen fi joxe zakat ci la leen yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee Uyayna Uyayna nag bi mu gisee ñoom ñu agsi seen délégation bi mu gis ci al Aqra ibn Haabis xaritam boobu nga xam ne ñoom ñaar ànd nañu ak yonent bi alayhi salaatu salaam fekke fatxu Makka Uyayna ibn Hisn sayyidu bani Fazaara ak al Aqra ibn Haabis sayyidu bani Tamim ñoom bokk nañ keroog fatxu Makka yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye fekke nañ gazwatu bokkoon nañ ci fekke nañu gazwatu Hunayn waaye fekke nañu gazwatu Taif muy xisaaru Taif moo tax keroog bi aley salaatu wassalaam di séddale màng mi te waa Hawazin ñëw entre ngir ñu delloo leen seen doom yiñ leen jàppal ak seen jaam yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne man li ma ci am ak waa Haashim dinaa leen ko delloo ñi ci des nag fokk ñu laaj leen waa Lansaar waa muhaajiruuna nañu ñun jël nañ li ñu ci am teg ko ci loxo yi aleyhi salaatu wassalaam waa mu euh, waa lamsaar wax limu muhaajiruuna yi wax ne ñoom it liñ ci am teg nañ ko ci loxo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boo fàttale ko am na ñetti kilifa te tudd nañ leen fan yi tudd te tudd nañ leen fi lu bari yoo xamante ne ñoom ñoo jóg ci tribus bi àndoon ak aleyhi salaatu wasalaam ne kantaa ñoom joxewuñu dara ki njëkkoon a wax moo doon Uyayna ibn Hisn sayyidu bani Fazara mi alayhi salaatu wassalaam yu wax waa lamsaar wax moom moo jóg nekk ama ana wa banu fazaara fala kantaa man ak waa banu fazaara c'est non mooy joxewuñ dara suñu paar ci màng mi duñu ko joxe waaw ci la sayyidu bani tamim di al aqra ibn xaabis jóge bi collègue am bi chef de tribu son collègue chef de tribu comme moom di al Uyayna wax moom it mu tamit wa banu ñu nag waa banu joxewul ci beneen sang beneen tribu boo xam ne gis nañ ko fan yii tamit muy euh, ki nga xam ne mooy al Abbaas ibn Mirdaas alayhi ridwaanullah daldi tëb moom ne man kantaa man ak waa banu sulaymin fala waa banu sulaym nañ man ak waa banu sulaym dara lañ dul joxe waa banu sulaym ne ko ah attention waxalal sa bopp ñun waxaloo ñu ñun dañuy def ni mu muhaajiruuna ak lamsaar yi def mooy jël nañ li ñu ci am yépp teg ko ci loxo alayhi salaatu wassalaam mu ne hée yéen man ngeen di gàcceel waaw chef de tribu toll ni Uyayna wax waa banu Fazaara ànd ak moom kenn nooy wu ko déedéet chef de tribu bu toll ni al Aqra wax kenn ci waa banu Tamim jógul na ko déet yéen man ma jóg di wax yéen waa banu Sulaym seen kilifa ma wax ngeen naan ma déet yéen da ngeen maa bëgg a gàcceel. kon mooy ñoom xamante nañ. on yaay na bi mu gisee délégation bi ñëw Medina ñi mu dal seen kaw ah seen mbokk yi ci waa banu Tamim ndax ngandum tribu mais moom ci waa banu Anbar la dal. mais ñoom it ci waa banu tamit lañ bokk ñu gis kilifaam yi ñëw seen kilifa yi ñoom Utaarid ñoom al Aqra' ibn Haabis ñoom Nu'aym ibn Yaziid ñoom Qays ibn al Haarith eh, Amr ibn al Ahtami Hubhaab ibn Yaziid Badr ba mu leen gisee mu ñëw dugg ci délégation bi ànd ak ñoom loolu moo tax mu naan wa ma'ahum ànd na ak ñoom bi ñuy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu ñëwee Medina bay war a ñëw ci alayhi salaatu salaam na ibn Hisn Uyayna dafa ñëw ànd ak ñoom ak kan mu ne moom waqad kaana al aqra' ibn xaabis wa uyayna shahida ma rasulillah fatha makka wa hunayna wa taif mooy liñ waxoon sànk ne ñoom ñaar ñi fekkoon nañ fathu makka fekke nañu hunayn fekke nañu taif léegi biñ agsee xam nga lii moo tax am ci ñiy wax ci ñiy liggéey ci siira mu am ngi gis ci ñenn ñi naan non non non imaam ibn Isaaq fii dafa juum parce que lan moo tax mu tudd ci Uyayna ibn ibn Hisn hein alors que euh, Uyayna ci boppam moom bokkoon na moom moo leen songu nan la leen songe ba pare ñu ñëw defu délégation ngir ñëw ñu ñu tinul leen seen prisonniers yi mu àndaat ak ñoom hein ñoo tax mu naan wa fii hada ishkaal id kayfa yakunu sababan fi maji'il wafdi li annahu huwa alladhi kaana ala ra'si sariyati sabi nisaa'i wa atfaali bani tamim thumma yakunu ma'a al-wafd fala'alla dhalika wahmun min ibn ishaaq waaw kooku mu ne mu ne mooy boroom as-siiratu an-nabawiyya fi dawi fi dawi al-masaadir al-asliya moom mu ne wa yulhadu anna ibna isxaaqa dakara anna uyaynata ibna xisnin kaana ma'a wafdi bani tamim mu ne dangay seetlu ne imaam ibn isxaaq tudd na ne moom àndoon na ci délégation wu waa banu tamim mu ne wa fii hada ishkaal lii nag moom lënt lënt la waaw problème la indi wax ji imaam ibn isxaaq wax ndax lan dafa posé wu questionnement la indi waaw id ndax kayfa yakunu sababan fi maji'il wafd Uyayna nan lay nekke sabab moom mooy cause bi tax délégation bi ñëw ndax moom la yonent mi alei satu salaam yónni mu dal ci ñoom li annahu ndax moom huwa alladhi kaana ala ra'si sariyati sabi nisaa'i wal atfaali bani tamim moom moo jiite woon délégation armée expédition bi daloon ci waa waa banul anbar ci waa banu tamim ba jàpp ci ñoom ay xale ak jigéen ña kon naka lay nekk moom mooy sabab bi ba pare après mu àndaat ak ñoom ci délégation bi ñëw mu ne amaane lii njuumte la hein ci euh, waa banu tamim waaw léegi nag euh, lii nii nag moo waral loolu mais dañ naan loolu noonu insha allah imaam ibn Sa'd juumul juumul mooy moom bi mu leen gisee ñu ñëw c'est naturel dafa xam xam naa al xam naa al bi mu ko gisee mu ñëw mu dem dugg ci ñoom ànd ak ñoom ngir ñu ñëw ci yonent mi alayhi salaam ak si ci yonent mi alayhi salaam c'est tout court c'est ça mooy Médina la ne bi mu gisee délégation waa ba nu tamit ñëw mu gis al aqran xaritam bi mu ñëw dugg ci seen biir ànd ak ñoom bi ñu ñëwee ci yonent mi alayhi salaam foog ni ci ñoom la ñoo génnandoo ci seen dëkk ñëw alors que c'est pas ça voilà wallahu ta'ala a'lam léegi nag euh, xam nga euh, biñ ñëwee nag lan lañ def <laughs> biñ ñëwee lan lañ def mu ne fa lamma qadima al waf fa lamma qadima wafdu bani tamim kaana ma'ahum fa lamma daxala wafdu tamim wafdu bani tamim al masjida naadaw allah min wara'i xujuraati an uxruj ya muhammad sallallahu bi ñu dégmalee bi ñu dëgmalee ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw Medina kaana maahum bi ñu duggee Medina di dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne al Aqra ak Uyayna mu ngi àndoon ak seetloo affaire bi sax li biy gën a niru ah mooy ne Utaarid moom sax ca waa Banu Tamim parce que euh, jamono jii mooy juste euh, parce que imaam imaam imaam Ibn Sa'd dane ci muharram la ah sanata tisin te boo seetloo euh, fatxu kii nu mu tudd Ji'irraana umratul Ji'irraana après sulhul Hudaybiyya nu mu tudd non ghazwatu Hunayn xisaaru Taa'if ak ak ak umratul Ji'rana ba bu ñu yonent mi alayhi salaatu bi ñibbee loolu c'était à la fin de l'an huit après bi mu ñibbee moo tax imaam Ibn Sa'd lam ca teg ne te ñi nga xam ne ñoo occupé woon taxawu aj gi jamono yooyu moo al-mushrikuuna la keene ki ko jiite woon côté jullit yi moo doon Seydina Attaab ibn Asiid mooy ne tuutee des aj gi jotoon bi yonent mi alayhi salaatu salaam di di dem Medina jógee fi nga xam ne mooy mooy. ji mooy Ji'irraana léegi nag daan deux mois lañ ci teg xew-xew bii am mooy kon amaana ne al Aqra ci boppam jotul woon sax ñibbi Banu Tamim wala boog bu fekkoon ko ci yoon bi walla nu man di demee en tout cas euh, ndax boo seetloo imaam al Bayhaqi li tax ñu wax lool mooy imaam al Bayhaqi li muy tudd lii dane baabu wafdi Utarid ibn fii Bani Tamim mooy délégation Banu Tamim bi ki ko jiite woon dëgg-dëgg mooy Utarid mii tax mu ne baabu buntu moom boroom Dalaa'ilun Nubuwwa mu ne wa baabu buntu ngi wafdu Utarid délégation Utarid fii Bani Tamim ci waa Banu Tamim kon mooy da gis ne moo ko jiite woon waaye ooyey na ak ki nga xam ne Aqra bi ñuy ñëw a ah, ci lañ ànd léegi nag bi ñu agsee moo tax mu ne fa lamma qadima wafdu bani Tamim kaana mu ne bi nga xamante ne nii ci la waa banu Tamim agsi moom àndoon nañ ci fa lamma daxala wafdu bani Tamim al ba nga xam ne nag ci la délégation waa banu Tamim dugge ci jàkka ji moo ñu agsi ñëw ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam xam nga jàkka ji ak këram ñoo taqaloo néegu soxnaam yi ba ñu agsee naa daw rasuulallah min waraa'il xujuraat ñuy woo yonent bi alayhi salaatu salaam ca di ko jël mbéeru ca néegi soxnaam ya mooy nekk fële di ko yuuxu waaw naan ko anuxruj ilaynaa yaa muhammad hee seynaa muhammad génnal génnal nga ñëw ci ñun waa banu tami waaw ana looy nekk ci biir génnal nga ñëw waaw xanaa yëgoo agsi nañu haa waa banu tami nga ngoog uxruj ilaynaa génnal nga ñëw ci ñun <laughs> fa aada dalika rasulallah sallallahu alayhi wa min siyaahihim fa xaraja ilayhim mais fa lañ nekk waxuñ ko benn yoon noppi ah ndax bu ñu ko waxoon benn yoon noppi ab yaa Muhammad uxruj ilayna wala uxruj ilayna ya Muhammad loolu mais dañoo nekk di répéter rek ngir mu génn al uxruj ilayna ya Muhammad ya Muhammad uxruj ilayna é eh, Seydina Muhammad génnal nga ñëw ci ñun fa aada daalika seen seen nag loolu ñuy def nag daal di lor yonent bi alayhi salaatu wassalaam min siyaahihim ca ca kaw lañ ko wax dañ ko yuuxu ca kaw <laughs> lii bokk na ci liñ lay wax jikkoy kaw-kaw parce que lii nii way naanaana nag kaw-kaw yeeka bari xatta fi l qasri war rajulu yaskunu l qasra fi l qasri huwa min kaw-kaw nga bari nañ waaw mooy boo rombee ci mbedd yi ku taxaw di yuuxu kenn kuy jaar neli maa ko é saay mooy jàppal kaw-kaw ngoog bu ko fi bàyyi de parce que loolu jikkoy kaw-kaw la waaw mu ngoog bul xaar ñu naan la ban village la jóge de non Dakar waa la mais c'est un kaw-kaw léegi nag di nga gis ku dëkk ci village bi ca village ya mais moom yorul jikkooy kaw-kaw moom moom jikkooy mooy parce que yenn yi euh, mooy nit ki daal li mu ko neexee kese lay def moom daa tëxët li ko neex kese li mu jàpp ne daal li wu ko neex moom lay def waaw gaa yi naan ko yaa Muhammad uxruj ilayna uxruj an uxruj ilayna yaa Muhammad waaye génnal ñëw ci ñun yow Seydina Muhammad loolu daal di lor yonent bi min siyaaxihim ci seen yuuxu yu bari yi ko doon yuuxu fa ca saase rek xaraja ilayhim ba yuuxu yu baree rek yonent bi aleyhi salaatu salaam mu leen déggee mu génn fa qaalu ñu ne ko bi mu génnee ci ñoom fa qaalu ñu ne ko yaa Muhammad ji'naaka nufaaxiruk fa'dhan li shaa'irina wa xatiibina gaa yi ne ko ah yow Muhammad nag yëgal ne dañoo ñëw ngir sallallahu alayhi wa sallam ngir daldi puukarewante ak yow waaw dafa foog dañoo foog ne yow xamoo ñun waa Banu Tamim ñi nga dal suñu kaw ñooy ñan dañoo bëggoon nag balaa dara xew ñu wax la ñun ñi nga doon nga wax yaay kan ñun ñu wax ñooy ñan bu boobaa dinañ xam ne ñun waa Banu Tamim ñoo la féete kaw ci wàllu askan <laughs> waaw dañoo ñëw ngir puukare wonte ak yow waaw wan la ñun yax bi ñu bokk bu doon ci waxu wolof hmm. fëgg seen dënn kon nag joxal ndigal suñu sha'ir bi ki nga xam ne mooy suñu powet ah sha'irul qabila le plus grand poète de notre tribu indi nañu ko bi xatibina ak ki nga xam ne mooy notre le plus grand tribun de Banu Tamim mu ngi ci délégation bi mu ngi lay dégg bi ñuy wax ak yow nii dañoo bëgg nag nga jox ndigal suñu sha'ir bi ak suñu discours kat bi bu ko defee mu wax la présenté la wax la ñun ñii la dikkal ñooy ñan ba nga xam suñu dayo ak suñu gëdd qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen qad adintu li xatibikum falyaqul li xatibikum ci riwaay imaam ibn isxaaq bi nekk riwaay imaam ibn hisham fal yaqul riwaay imaam al bayhaqi bi nga xam ne moom it ci imaam ibn isxaaq la jaar te ci moom la yem moo ko nettali noonu moof dane fal yaqum na jóg waaw seen discours bi seen le grand poète na jóg na wax fa qaama utaarid ibn haajib fa qaal ah le grand poète jóg nag ah, le grand le grand tribun jóg na le porte parole xawaalu waa banu banu tamim jóg na seen waxkat ki nga xam ne moo yor seen kàddu muy utaarid mu jóg ne alhamdulillahi alladi ja'alana muluka alladi lahu alfadlu alayna walladi wahaba lana amwaalan cidaama nafcalu biha almacruufa wa jacalana acizza ahli almashriq wa aktaruhu wa ja'alanaa a'izza ahla al-mashriqi wa aktharahoo cadadan wa aysarahoo cudda faman mithlunaa fi nnaas alasnaa ru'uusa nnaasi wa ulii fadlihim faman faaxaranaa faman faaxaranaa falya'ud falya'udda mithla maa cadadnaa falaw shi'naa la aktharnaa min alkalaami walaakinnaa nastaxyi min aliktaari limaa u'taanaa limaa a'taanaa aqulu haadaa li an ta'tuu bimithli qawminaa wa amrin afdala min amrinaa thumma jalas Utaarid <laughs> uh, daal di jóg kon mooy seen waxkat mooy seen waxkat mooy seen discours kat mu daldi jóg ne alhamdulillah alhamdulillahi alladi lahu alayna alfadlu walminna loolu moo ci riwaaye imaam ibn Hisham bi <laughs> mu ne alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla alladi ja'alana muluka moo ñu def ay buur alladi lahu lfadlu aleyna mboolem cant yi lillaahi ñel na buur yàlla léegi nañ jël riwaaya imaam ibn hisham bi alladi bi nga xam ne lahu aleyna al fadlu moom moo am buur yàlla mi nga xam ne moo am suñu kaw ak ngëneel mooy buur yàlla moom moo am suñu kaw ngëneel goo xam ne manuñu koo sant te mënuñu koo fay ñun waa banu tamim wa huwa ahluhu alladi ja'alana muluka te ay waay moo ko yey de te mooy boroom wallahi ngëneel loolu moom la ñeel dara moo ñu ko tànn defal ñu ko tànn ñu ci biir nit ñi waaye tamit waay waay cant ñeel yàlla mi nga xam ne ja'alana muluka moo ñu def ay buur wa wahaba lana amwalan 'izama bam ñu defee ay buur defuñu buur yu amul dara defuñu des rois pauvres des rois impuissants waaye dañoo jox alal ju bari ju màgg tër yi naf'alu fiha al alal jam ñu defal ñu ciy def njekk di ci dox mbokk di ci dimbali nit ñi wa ja'alana a'izza a'izza ahlal mashriq mu def ñu ñuy ñu gën tedd ci waa mashriq waa est est ñun la buur yàlla tànn ci waa est ñun waa banu tamim waaw wa aktharuhu adada mu def waa est ñoo ca ëpp mooy arab yi nekk est non seulement ñoo fa ñoo ñoo fa ëpp alal ñoo fa gën a ñoo fa gën tedd te ñoo ci ëpp alal wa aysarahu adda te ñoo gën a yombule suñu waajtaayu xare mooy ñun suñu arme yi dafa pare ba gis nga mooy mobiliser arme nim ñu simple te woyof ci ñun waaw kon nag faman misluna fi nnaas ah waaye ana ngeen gis dama leen di laaj man Utaarid ibn Haajib ba bani Tamim xatiibu bani Tamim shaa'iru bani Tamim hein moom mooy le discours kat le poète dina ñëw léegi powet bi dina ñëw léegi mu ne kon alas fa man mithluna fi nnaas man de am naa ab laaj man utaarid ana kan moo niroog ñun kan ngay gis koo ñu mën a dendal man ñoo niroo niroo moom ci annaas ci nit ñi hein alasnaa alasnaa naasi wa ulil wa waa ñun est-ce que nekk ñun waa Banu Tamim alasna ru'usan nas est ce que ñun du ñun ñooy ñoo jiitu nit ñi wa uluy fadlihim nekk seen waayu ñi nga xam ne ñooy boroom gënee li ci ñoom hmm? <coughs> hein est-ce que lu ñoo hein alasna ulul alasna ru'usu naasi wa uli fadlihim est-ce que ñun nekkuñ ñi nga xamante ne nii ñun ñooy jiitu nit ñi ñun ñooy nit ñi te ñooy seen boroom ngëneel yi fa man faaxarna fal yu'addid mithla ma adadna képp nag ko bëgg ñoo diir mbagg di tuukarawante ak ñun simplement fal yu'addid mithla ma adadna na compter ne recensé ci ay mbaax yu ñu am ñoom lu mel ni ñun ñii lii ñu tudd lii ma tudd na buur yàllaa ñu ko defal na ko wax ñu ngi koy déglu ah mu ne nag walaw nashaa'u la ak al kalaama ah. gis nga nag bu ñu sooboon dinañu di tudd li yàlla defal ñu def ñu féete kaw ñeneen ñi ci des ñépp loolu nañ ko de bu ñu sooboon ñu def ko waaye nag walakinna naxyaa min al iksaari fii ma ataana ñun nag dañoo am kersa hmm? hein ci riwaay imaamul bayhaqi bi walakinna nastaxyi min al iksaari li ma ataana ñun nag am nañ kersa buur yàlla lu bari lim ñu defal ci xéewal ñu toog naan dañ koy dañu ci yàgg di ko lim yim ñu jox bari gim bari tax na mënuñu ko lim te bu ñu sooboon sax ñu lim ci lu ëpp lii waaye nag am nañ kerse ci borom bi di lim loolu lépp nga xam ne moom nañu defal waaw waaw ba pare mu ne wa inna naarifu bi daalik te ñu nag xam nañu xéewal yim ñu defal aqulu hada li an tatu bi mithli qawlina wa amrin afdala min amrina thumma jalas mu ne nag lii laay wax aqulu hadha fii laay yem ci wax ji duma guddal li an tatu bi mithli qawlina ma bëgg nag yéen ñii yéen jullit ñi indi leen lu mel ni ñun li ñu wax waaw indi leen lu mel ni li nga xam ne moom lañu wax nii ci ngëneel yu ñu am dañoo noppi yéen fii nag ngir nag déglu leen képp kuy wax ci yéen na indi lu mel ni ñun euh, li nga xamante ne nii euh, <coughs> euh, li nga xamante ne nii moom lañu wax na indi lu mel ni hein na indi lu mel ni moom lañuy déglu na indi lu mel ni lu ñu wax walla walla bu amee lu gën rafet loolu na lu ko ah na indi lu ko wa amrin afdala amrina na indi li ñu wax waaye na ci teg lu ëpp lool ndax bu ëndee li ñu wax mooy kon gënuñu waaw gënuñu fenn léegi nag bu ëndee loo xamante ne nii moom mooy lu mel ni li ñu wax na indilu ko ëpp tamit bu ko defee ñu xam ne am ngeen gëneel ci yéen boo xamante ne nii nag indiwu ngeen ko nag xam leen ne kon yéen gënalu ngeen ñu gënu ngeen ñu summa jala sa ba mu waxee lool nag mu daal di toog ah waa banu waa banu waa banu ki waa banu ñan Tamim wax nañu de <laughs> Utaarid ibn Haajib ibn Zuraara ibn Udus daal dinay wax li muy wax <laughs> ba mu waxee loolu nag mu daal di toog fa qaala rasulullahi yonent bi alayhi salaatu salaam ne li Saabit ibn Qays ibn Shammaas qum fa ajibhu yonent bi aleyhi salaatu wax ci saxaaba yi ne yaa Thabit Thabit ibn Qays ibn Shammas Thabit ibn Qays ibn Shammas mais gisoon nañ tarjama <laughs> Thabit ibn Qays si gis nañ tarjamaam gis nañ ko yàgg na nag mais jotoon nañ ko gis moom lañ la doon wax moom mooy xatibu rasulillah sallallahu alayhi wasallam mooy discours katu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam délégation yi bari na ñoo xam ne bu ñëwoon doon wax yu mel nii ak yooyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam du wax te tamit du ne mooy bu dee côté discours xam nga yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa amoon ñoo xam ne ay poète am la ñoom comme ñoom Seydina Hassan comme niñ koy gisee fii nii xam nga xam nga waa waa Banu Tamim ñaari affaire lañ wax dañ na ko joxal ndigal suñu powet bi waaye ak suñu discours bi mu wax la ñun ñooy ñan mu ne ay wan a jóg seen seen diskuurkat bi moo njëkk a jóg après seen poète bi dina jóg te bokk na ci kilifa yi la tuddal sànq ne la bokk na ci ñi nga xamante ne nii ci kilifa yi waa Banu tamit yi nga xam ne bokk nañ ci délégation bi al imaam Ibn Ishaq tudd yeneen bi alayhi salaatu salaam nag ñi mu amee woon ñoo xam ne ay poètam lañ loon kon ñoom Seydina Abdallah ibn Rawaha ak ñooñu amoon ay noddukat ñoom Seydina Abu Mahzura ñoom Seydina Bilal ñoom euh, Seydina Ummu euh, ibn Ummi Maktum noonu la amee woon ay discours kat donc Seydina Thabit ibn Shammas ibn Qays ibn Shammas mu ne ko jógal nga tontu kii waaw Utarid wax na muy waa Banu Tamim seen discours kat bi jógal yow nga tontu leen léegi nag Seydina Thabit ibn Qays ibn Shammas axi Bani al-Harith ibn al-Khazraj bokkoon ci waa al daldi jóg mu ne ko qum yonent ma alayhi salaatu wa salaam lan la ko qum fa ajibir rajula fi xutbatihi dana ko jógal nga tontu waa ji fii xutbati waaw ci li nga xamante ne nii mooy xutbaam bi mu wax yawit tontu ko mu daldi jóg ne alhamdulillahi alladi samaawaatu wal ardu xalqu wala alhamdulillahi alladi samaawaati wal ardu xalqu qadaa fiihinna amra amra qadaa fiihinna amra wa wasi'a wa wasi'a kursiyahu wa wasi'a kursiyahu ilmuhu wa lam yakun shay'un qattu illaa min fadlihi thumma kaana min qudratihi an ja'alanaa muluukan wastafa min xayri xalqihi rasuula akramahu nasaba wa asdaqahu xadiisa wa afdalahu xasaba fa anzala calayhi kitaaba watamannahu calaa watamannahu calaa watamannahu calaa xalqihi fa kaana xiirata allahi min alaalamin summa da'a annaasa ila al imaani bi summa da'a annaasa ila al imaani bi fa aamana bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam almuhaajiruuna min qawmihi wa dhaw rahmihi akramu nnaasi xasaban wa axsanu nnaasi wujuha wa xayra nnaasi fiaala summa kaana awwala alxalqi ijaaba wastajaaba lillahi xiina dacaahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naxn fa naxnu ansaarullahi wa wuzaraa'u rasulihi sallallahu alayhi wa sallam nuqaatilu nnaasa xattaa yu'minuu billah faman aamana billahi wa rasulihi munia minna maa munia minna maaluhu wa damuhu wa man kafara jaahadnaahu fi llahi abada wa kaana qatluhu calaynaa yasiira aqulu qawlii haadaa wastaghfiru wa astaghfiru llaha lii wali wastaghfiru llaha lii wa lilmu'miniina wal mu'minaat wassalaamu aleykum <laughs> lii la seydina thabit daldi wax seydina thabit radiyallahu anhu ibn qays ibn shammas axu bani alxaarisi ibn alxazraji mu ne bi koy nent mi aleyhi salaatu wassalaam ne tontul ñi mu ne alxamdulillahi alladi samaawaatu wala lahu samaawaati alhamdulillahi alladi samaawaati wal arda xalqo mu ne alhamdulillah mu ngi sant buur yàlla mbooleem sant yàlla yi nga xamante ni nii hein alladi ñeel na lillaahi buur yàlla alladi mi nga xam ne man nga wax tamit alhamdulillahi alladi samaawaatu wal ardu xalqa voilà fi fiihinna amra wa wasi'a kursiyuhu kursiyuhu ilmu mu ne kon mbooleem cant yi na boroom bi subhaanahu wa mi nga xam ne asamaan ak suuf mbindam la waaw mooy moom moo leen bind moo leen génne ci ñàkk a nekk indi leen ci nekk def ci loi yi nga xam ne ñoo ci ne lu nekk di dox di daw ci loo xamante ni lu mu natt la eh, nga xam ne ñoom ñépp bi xusmaan wa shamsu wal qamaru yasjudaan wan najmu wa shajaru yasjudaan wa shamsu ah, non pa waaw am na suuratu rahmaan am na suuratu yaasiin am na suuratu yaasiin tamit ah kullum fi falaki yasbaxuun ku ne mu ngi ci orbite di naaw di féey planète yeeg étoile yeeg suuf seeg lépp waaw mu ne nag cant ñeel na buur yàlla mi nga xam ne asamaan yeeg suuf yépp mbindee mbindeefam la moo ko bind qadaa fihinna amra dogal na nag ci biir asamaan yeeg suuf yi mbiram mooy luwaaye ca ne buur yàllaa ko ci liñ naan li kuffaar yi naan ay loi naturel loolu buur yàllaa ko dogal que l'eau bout à cent degrés yu mel noonu ak tamit bu bu bu seddee sedd ba àgg fenn fi day wow yooyu yépp ay loi la yoo xam ne yi suñu boroom daal di def ci kaw suuf waaye loolu mooy ci côté nature beeg yooyu waaye ci biir nit ñi moo def ay loi yoo xamante ne nii moo ko dogal ne nii lay deme nit nit nit loo kàccoor kàccoor kàccoor loo jege-jege sa sœur mënoo ko takk waaw jamais waaw góori góor lu ñu lu ñu miinante miinante man lu ñoo sëy seen biir ñaari jigéen na ko noonu ainsi suite mooy moom mi nga xam ne fi qada fihinna amra moo dogal ci asamaan yi suuf yi mbiram waaw moo dogalit kañ la fi nit ñi ñëw kañ lañ fi bàyyeekoo waaye kañ la fi ku nekk di ñëw ak kañ fi kenn ku nekk mbindeef bu nekk di bàyyeekoo minan namlati ilal fiili wa ilal naasi wa ilal jinni wa ilal malaayika ku ci nekk moo dogal ana kañga fi nekk kañ ngay jeexal ak kañ ngay dem ak kañ la yawmal qiyaam di taxaw ak ginnaaw loolu luy xew loolu lépp buur yàllaa ko dogal qadaa fiihinna amra wa kursiyahu ilma mooy li wax ci suuratu ci aayatul kursi wasi'a kursiyuhu samaawaati wal ard ah mu ne nag yaatu na kursiyahu ilma mooy mu ne la dafa yaatu ba wasi'a kursiyu samaawaati wal ard waaw nga xam ne ni mu gën yaatoo asamaan yi suuf kursiyu boo jëloon asamaan ak suuf sànni ko ci day mel ni ab pepp suuf ngay sànni ci foo xam ne ci désert waaw li muy yaatu yaatu xam-xamu yàlla peeg na loolu le waaw wa wasi'a kursiyahu ilmu xam-xamam peeg na kursi yu googu ba peeg arash peeg lépp lu existe ak lépp loo xam ne existe wu lu boobu existe wul waaye bu existe woon nan lay doon loolu lépp buur yàlla peeg na ko waaw moom mi xam ne ala kulli shay'in muhit lépp la peeg mu ne walam yaku shay'un qattu illa min fadli te dara du nekk illa min fadlihi lu dul ci ngëneelam laa laa mooy nekk lu am lu ne yow ngëneelu yàlla ngëneelu yàlla tax nga am mooy gaa yi nga xam ne lu leen dal ñu jàpp ne musiba la xamuñ ne lool ci fadlullaahi la moo yaatu rek te bari facette mooy arrahman rek xam nga loolu lépp ci arrahman lay jóge waaw nit ñi nag foog nañ ne arrahman mooy mu neex rek wax naa la xatta naar min arrahman Allah safara sax ci arrahman la jógee waaw mi nga xam ne allama alqur'an xalaqa al insaan allamahu al bayaan ash-shamsu wal qamaru bi xusbaan wan najmu wash shajaru yasjudaan kon mu ne walam yaku shay'un qattu illa min fadlihi amul dara lu nekk lu dul ci ngëneelu borom bi subhaanahu wa taala la nekk waaw summa ginnaaw loolu lépp na kaana min qudratihi an ja'alana muluka ginnaaw bi mu defee lii lépp mooy yéen dugalaale leen xam nga waa banu tamim moom dañoo ñëw exclusivement commencer seen bopp waaw Utarid li mu def moom dafa commencé sant yàlla ne alhamdulillahi alladi alay lahu alayna alfadl wa huwa ahluhu alladi ja'alana muluka moom dafa ñëw direct ne muluka waaw waaye euh, euh, euh, Saabit Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammas Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammas kanta moom fi mu commencé dafa wax mbindeefu yàlla waaw yi nga xam ne ñépp ko observé gis ko asamaan yi suuf yi asamaan yi suuf yi ak dogal bi mu fi dogal ak loi yi mu fi def ak tëralin yi mu teg ak xam-xamam bu yaatu ba raw peeg kursi yu hein te tamit yëgal ni amul lenn lu exister moo xam jullit yéeféer bàyyi ma euh, euh, gàncax lu dul ne ci ngëneelu yàlla nga exister mooy ñu ak yéen waa Banu Tamim ñun ñépp ci ngëneelu yàlla lañ exister ginnaaw loolu nag ba mu waxee ne kon ñun ñépp kon ngëneelu yàlla lañ kese hein ci ngëneelu yàlla rek lañ tukkee ci la commencé nag ñëw nag ne suma kaana min qudrati te nag ginnaaw loolu nag la nekk nag ci kattanam bi nga xam ne kenn amul sañ-sañu buur yàlla yi def nga naan ko lu tax pourquoi hein pourquoi Seigneur vous agissez ainsi loolu kenn du ko wax borom waaw lan moo tax nga def nga dogal lii lan moo tax nga def lii lan moo tax diw nga def ko ministre man nga bàyyi ma ma nekk ab pauvre ba léegi kenn du ko wax waaw parce que inna allaha ala kulli shay'in qadir wa huwa allahu fa'aalun lima yurid dhul quwwatil ndax buur yàlla mooy ki nga xamante ne nii lu ne la man te ko neex képp def te mu def noonu la te boroom kàttan gu dëgër gi nga xam ne du def kenn naan ko pourquoi waaw buur yàlla kenn du ne ko lima lima li ma amul ci mbiru borom bi subhaanahu wa taala walillahi almathalul a'la jaam lu maître def du toog naan ko maître lu tax nga defe nii déedéet esprit vingt et yi nag dañoo xamul esclave moo tax te kat pourtant bari na ci ñoom relation jaam ak seigneur ak es ak ke moom moom la ñuy doxal ak seen employé yi bu dee ne ab employeur la léeg-léeg loolu lay doxal bu dee leneen ku mu chef rek loolu lay doxal te pourtant moom comprendre na loolu ci boppam moom mii chef envers ñi mi ñi ñi ñi nga xam ne moo leen jiite wee mënu la comprendre moom affaire boobu moom digganteem ak boroomam wal iyaadu am na ñoo xam ne boo leen di liggéeyal day mel ni ñoo la moom waaw ñoom loolu lañuy considérer yàlla na nag boo leen ko may bañ jàpp ne ñoom ñoo la moom bu boobaa lu ne lañ lay defloo foog ne yow sa journée yépp ñoo ko moom alors que laysal amru kadhalik te dara ab salaire képp lañ la amal te yow yaa ko liggéey boo ko liggéeyoon du la ko jox waaw kon nag ginnaaw bi ñu boroom bi defalee loolu lépp summa kaana min qudratihi an ja'alana muluka ginnaaw gi ci kàttanam hein moom borom bi subhaanahu wa taala def ñu nekk ay buur ñun jullit ñi wastafa min xayri xalqihi rasula mu daldi tànn min xayri xalqihi ki li gën ci ñun bind muy yonent yi aleyhim salaatu wasalaam rasulan am ndaw muy seydina muhammad akramahu nasaba waaw mooy mbindeef yépp ñi gën ci mooy crème bi crème mu crème mu créature bi création bi créature yi seen crème ci ñooñu la la suñu boroom tànne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax mu doon wax moom alayhi salaatu salaam ne moom ci tànneef la jóge jóge ci tànneef jóge ci tànneef waaw moo tax moom fi mu jaar yépp palaab masula jaar foo xamante ne nii ñooñu dañ doon fo déedéet loolu masula am amul maam boo xam ne fokat la woon loolu masula am maam boo xam ne téewul woon euh, tubayam masula am maam boo xam ne nit ñi dañ doon bànneexu ci yaramam masula am moom alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax ñu jur ki ki ñu jur waaw femme bu bëgg am nag sang it dangay ngay sa sa sa da ngay toppatoo sa col ko yooyu ñuy xeet waaw bu dee maquillage foo rombe ñépp xam ne yaa ngi ne tëll moom loolu moom man ngaa jur ñu tane rek waaw moo tax ñun ñu tane kese lu ñu góor góorlu góor góorlu ñu tane la ñuy jur rek waaw <laughs> waaw parce que ñun ay exhibitionniste lañu suñu taar foop fekk ñu koy wane ci mbedd mi ngir foog ne ñu ngi door a ñoo ngi tart ñu ngi door a def dara walla iyaatu billaah ñu baax ñi nag meluñu woon noonu waaw waaw dinañ correct daal bu ñuy génn waaye nag seenu tar seet ña ko war a gis illaa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum ghayru malumin ñoom noonu lañu doon doxal mu ne kon wastafaa borom bi subhaanahu wa tànn min xayri xalqi yi gën ci mbindeefam yi rasulan am ndaw akramuhu nasaba mbindeefam yi moo ci gina a tedd tedd askan akramuhu nasaba wa asdaquhu xadiisa te moo ci gën a dëgër xadiisan ah li nga xam ne mooy waxtaan mooy moo ci gën a dëggu mbindeefu yàlla yi hein de maam aadam alayhi salaatu wassalaam ba kiy mujjee génn àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam a ci gën a dëggu wa asdaquhu xadiisa moo gën dëggu waxtaan ci ñépp wa afdaluhu xasaba wa afdaluhu te mooy ki ci gën dëggu xasaba mooy fi mu bokk ak mooy fi bokk ak li nga xam ne moom la occupé waaw fa anzala alayhi kitaaba hein ci la ko fa anzala mu wàcc alayhi ci kawam ci yonentam boobu kitaabahoo téereem bi waaw mu wàcc ci kawam téereem bi fa kaana xiiratu alaalamiina min alaalamiin min mu nekk ki gën ku yàlla tànn min alaalamiina ci mbooleef mbooleen bindeef yi allah thumma daa nnaasa ila al imaani bi mu woo nit ñi ila al imaani